kon al imaamu Nawawi rahimahullah mu teg ci beneen xadiis muy xadiis mille trois waaw junni junni ak ñett mu ne wa an ibni Umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala innamaa mathalu saahibil qur'aani kamathali al-ibli al-mu'allaqa in aahada calayha amsakaha wa in atlaqaha dahabat muttafaqun alayhi kon al-imaamu al-xaafidu an-nawawiyu rahimahullahu taala mu indi dernier xadis ci bunt bi mu ne wa an ibni Umar ginnaaw xadis Seydina Abu Muusa di wax ci nem mbir mi Eh, mu ne wa an ibni mu ngi jële ci doomi umar ji radiyallahu anhuma wa ardaahuma anna rasulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na innama dëgg-dëgg masalu saahibil alqur'aan ki mokkal alqur'aan wattu alqur'aan ka masalil ibilil mu'allaqa misaalam mooy misaalu gëléem naaga gi nga xamante ne gëléem gi nga xam ne dañ koo yeew in aahada alayha waaw bu nekkee di baam di di di di baamu di dem di ko xoolaat di xool takk ba di xool yeew ba waaw bàyyi ci attention di ci dem attention léeg-léeg mu ne ah xaaral ma dem xooli sama gëléem gi waay ak yeew ba walla in aada alayha <coughs> bu dee nekk na koo xamante ne nii ah, day wëy ci di ko téye di xool yeew ba ak tëkk ba takk ba ak buum yi ndax ñu ngay dëgër ba léegi am amsakaha dina ko téye de waaw dina dina continuer di nekk lu ñu yeew di nekk fa bërëb bam ko ba waaye wa in atlaqaha waaye bés bu ko booyalee hmm. yeew ko rek daal di toog bàyyi noonu waaw bu ko bàyyee noonu tanaan ah gëléem gi de docile na te muus na ah waaw defu ci attention takk ba baaxul wala sax takku ko atlaqaha booyal ko tanaan ah moom moom moom moom naaqatu najiba la moom waaw naaga la goo xam ne gu muus la gu dosil la gu gu xam mbir la moom mu ne gis nga bu ko bàyyee noon zahabat day dem yoonam non day dem yoonam waaw <coughs> day dem yoonam mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim rahmatullah alayhimaa ñoo ko bokk solo léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom doon ko solo ñu ne déedéet imaamu Maalik indi woon na ko rahimahullah ci Muwatta kitaabu salaa maa jaa fil qur'aan naka noonu al imaamu Ahmad rahmatullah aleyhi solo na ko ak al imaamu an-Nasaa'i ak al imaam Ibnu Maaja rahmatullahi ala al jamii' al imaamu al Buxaari benn bërëb la ko indi mooy hadith yi di njëkk indi avant hadith biñ jógee sànq ci même buntu boobu ndax hadith boobu da ko indi euh, après ñu indee hadith yi naa ki nga xam ne Abdallah ibn Mas'ud mooy bi sama li ahadihim yaqulu nasiitu ayata kayta wa kayt avant xadis boobu nag muy xadisu Ibn Mas'ud boobu bii la jëkkeen ndax bunt bi noonu la ko tegalee mooy ni ko imaamul euh, Nawawi defe moom imaamul Bukhari xadis bii la jëkkeen di ci bunt baabu istidkaaril qur'aani wa ta'aahudihi mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Abdallah ibn Yusuf di Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i eh, rahimahullah ad-Dimashqi al-asl rahmatullahi alayhi qaala mu ne axbaranaa Maalik mu nekk moo xabaar wax nañ la moom da koo solo muy Malik Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdillah imamu dar al-hijra al-Himyari al-Madani rahimahullahu ta'ala an Nafi' mu jëla ko ci ñoom Nafi' di Nafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdillah al-Madani al-Faqih rahimahullahu ta'ala an ibn Umar mu jëla ko ci eh, Nafi' mu jëla ko ci njaatigéem bi Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abdil Uzza ibn Riyah ibn abdillah ibn qurt rahimahu radiyallahu anhu abu abdirrahman sahibu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam kon ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala innama mathalu sahibi alquran kamathali sahibi alibli almu'allaqa in aahada alayha amsakaha wa in atlaqaha dahabat kaanta alimamu muslim abul husayni mu ngi ko di kitaabul masaajidi mawaaḍi'us salaa baabul amri bi ta'ahhudil qur'aan mooy buntu bi ñu ne woon Euh, biñ jële woon ci li nga xamante ne mooy hadis biñ jóge tamit moom fii la ko ndi mu ne moom alimamu Muslim haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettali na suñu sëriñ di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdurrahman ibn Yahya ibn Hamala at-Tamimi al-Hanzali al-Minqari asfa muy mawlahum muy rayhanatu Nisabur Abu Zakariya rahmatullahi alayhi qala mu ne qara'tu talib imam Malik qara'tu ala Malik mu ne jàng naa waxoon nañ la bokk ci ñi nga xam ne bu maam Malik toogoon ni jàng hadis mu ne qara'tu jàng naa ala Malik sama sëriñ di Malik ibn Anas min gis radiyallahu anil jami' an Nafi' mu jële sëriñ di Nafi' rahimahullah Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala innama mathalu sahibil qur'ani kamathalil ibil mu'allaqa in ahada alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat nii la ko al imaamu daal di indi mu ne nii léegi imaamu Muslim xoolal après daf indi càllale yu bari yu baree bari yoo xam ne bon peut-être ñu bañ a wax it mais xoolal am na boo xam ne dane xaa buñ mujjee def xaa mu ne wa haddathana te nettali nañu Muhammad ibn Ishaq al-Musayyibi mu ne nettali nañu suñu sëriñ de Muhammad ibn Ishaq al-Musayyibi di Muhammad ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn Abdillah ibn al-Musayyib ibn Abi Sa'ib ibn Abdillah ibn Amr ibn Makhzum ibn Yaqadha ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib Abu Abdillah al-Baghdadi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Anas mu ne Ya'la ibn Iyad mu ne Anas ibn Iyad Anas ibn Iyad Anas ibn Iyad ibn Damra Abu Damra al-Laythi al-Madani rahimahullahu ta'ala jami'an ñoom ñëpp an Musa ibn Uqba mooy nettali yu bari yu indi ci kaw yeneen tallale yi mu jëlee ci Musa ibn Uqba sëriñu waa eh, ahlul maghazi mook imam Ibn Ishaq rahmatullah ala al-jami' muy Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi Abu Muhammad al-Madani rahimahullahu taala kullu ñi mooy sëriñ ñi ci waa ahlu siyar wal maghazi ahlu waa ah, ñiy toppatoo siira kullu haula'i mu ni ñu ñëpp ndax càllale yi dafa bari wax naa dañ koo sut indiwu ñeneen mu ni ñoom ñëpp an Nafi' ñu jëlee ci imaamu Nafi' mooy kon dala bëgg a wax ne yoon bi du imaamu Malik mooy madaar bi moom kese am na ci ñeneen ñoo xam ne ci la jaar léegi mu ne ñoom ñëpp nag ñu jële an Nafi'in jële ci ki nga xam ne mooy Nafi' min gisoon mawla ibn Umar radiyallahu anhu an ibn Umar an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhuma bi maanaa hadith Malik ci maanaaw dafa lay bil ñeneen ñoo xam ne solo nañ ko comme imaamu Malik bi mu ne wa zaada fi hadith muusa ibn Uqba moo tax ñu leen di càllale bi mu ne te yokku na ci càllale xadiisu bi nga xam ne ci càllale mu ngi yoo jaar ci yoonu Muusaa ibn Uqba rahimahullah mu teg ci li wa ida qaama saahibul qur'aan mu ne da cee teg ne te bu jógee saahibul qur'aan fa qara'ahu bil layli wan nahaari dhakarahu qur'aan gis nga bu jógee guddi yi ci taxaw wala mu taxaw ci temb def ci yitte fa qara'ahu bi layl di ko jàng guddi moo xam day naafile la wala boog mu ne am na heure yoo xam ne moo xam ci njël bu njël di jege walla book balaa bu tëddee ba ci xaaju guddi gi mu yeewu am lu mu ci gis moo xam ci ni gën nag mooy mu koy jullee waaw léegi mu bu ko jàngul ci guddi yi wan nahaari ak bëccëg yi mooy guddi ak bëccëg yi yëpp dañ cee war am programme boo xam ne dañ ci baamuwaat waat ci alxuraan ji nga mokkaloon waaw gis nga bu ko defee zakarahu dina ko fàttaliku du dem waaw moom mu ngi mel ni yeew na jëlee moom mu ngi koy yeew na ko bu baax te di ko di bàyyi attention di ko seetluwaat di dem di ko baamuwaat koy daa lam yaqum bihi waaye gis nga bu ci taxawul def ci yitte ci alxuraanam jooj wala ci guddi gi nekkul koo xam ne dina ci utal ay dogu boppam yoo xamante ne am wird ci alxuraan yoo xam ne moom lay def waaw parce que wird du kurus kese kii wird alquran saxaaba yi noonu lañ doon def ci sept jours ñu ciy jàng sept al bi euh, ci wàcce kaamil bi sept jours yow boodul def noonu gis boodul def noonu nafiyahu waa ji da koy fàtte ah waaw kon <laughs> nii la ko al imaamu muslim daal di indee kon <laughs> kon lëkkaalim ak bunt bi leer na yeneen saa salaam mu ngi ñuy misaalal ki nga xam ne moom moo wattu alquran léegi nag waxuñu ah man de mokkaluma kon xam naa man waxal ak man non. bu dee ida waqatil waaqia kese nga wa nga mokkal yow tamit gis nga saar boobu bés boo ko dul def nii day naaw na nga ko bañ a réviser nga seet waaw ñépp a ci yem amul ñu ko loo saa alul mokkal ko toog fi toog ay ay ay weer déggoo ko liiroo ko réviser ko wóor na yàlla boo may dootoo ko tari correctement <laughs> waaw kon ñépp a ci yem waaw kon nag mu ngi ñuy jox misaal ke ne saaxibul qur'aan misaalam waaw di jàngale par des misaal loolu dafa am solo waaw bokk ci technique di jàngale mooy misaalam al ibilil mu'allaqa gëléem gi nga xam ne dañ koo yeew muy comme xadis bi ñu jóge rek waaw in ahada am amsakaha boo ci delloo waaw di ko téye bu baax yeew ko hein ah, te doo bind sa attention léeg-léeg nga dem di ko yërnuwaat di xoolaat yeew ba ah am sa di nga ko téye sa alquran yow dina def waaw ah, wa in atlaqaha waaye boo ko boyalee mokkal rek ñu feetal la jëndal lay kado defal la lii reen di law gilim wala nag lojal la giléem defal la lool defal la feet bu rëy après bés boobu nga ko nga nga réviser dañ toog ba ñetti weer ñu ne la sawaay <laughs> sawaay man nga ñoo taree su waratu tawbaan wóor na yàlla doo ko tari <laughs> parce que yaa ko révisé wul ba nga paree nga bàyyi day naaw boog gëléem gée yam waaw waaw walla <laughs> ilmu moom <laughs> saydun waaw wal kitaabatu waaw qayduhu fii moom wal wa wa ta'ahuru alquran ab rëbb la waaw di ci delluwaat nag di ko loolu di ko réviser loolu mooy ta yeew gi nga koy yeew mooy tax mu def kon nag qayyid waaw siyaadaka bil ulum al wasiqa yeewal sa xam-xam bi nga am alquran naa wax ci buum yu dëgër yi mooy di ko réviser guddi ak bëccëg gi waaw waaw saaxibul qur'an ki ñu jox alquran moom mu fiy dellu ana al-layli wa wa ana an-nahar allah <laughs> kooku daal la xasada illa fitnatayni gisul nañ ko fan yee waaw rajulun ataahu allahu alquran fa huwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar hadith 997 bu ibnu umar mi radiyallahu anhuma waaw amul ñeetaani lu ñaari góor ku njëkk ki mooy góor goo xam ne yàlla da koo jox alquran ak xam-xamu alquran mu koy taxawi ci guddi yi di ko doxe di ko naafila di ko jullee waaye di ko def ala sirran ci ci ci ci loo xam ne baaxi alquran mu koy def nu mu gën loo xam ne ci secret la laaj secret waaw wa ana an nahaari bi wëcc bëccëg gi muy doxe alquran te tamit di ko réviser waaye it la jar ah mu def ko ñëpp gis ko ndax ñeneen ñu roy ci moo gën mu defe ko noonu waaw kon kooku mooy ki njëkk jarañee kon nag mbir mi foog na doxa ci noonu de boo ko defee rek moom am sakaha diñ ko téye waaye wa in atlaqaha zahabat boo koy bàyyi mu naan mes allahu akbar mu ngi noonu miin lañu ko miin waaw waaw <laughs> mu ngi noon waaw walla te nag dara ginu la màgg yow yeneen saa salaam moo moo mel la saaxibul quraan mel la allah ki mokkal alquraan ndaw ndaw jaloore waaw waaw akbar ñoo ci al mu ne ci xadiis mi fiihi al-hasu nekk na ci ñaaxaate ala taahudil quraan di baamu alquraan di dellu ci alquraan di révisiter alquraan di nafar alquraan wa tilaawati ak di bari loo koy jàngal wal xadar ak mettre en garde moytu ko loola min ta'riidihi ci di gaaral alquran yi ñu man lin nisyan ci li nga xam ne mooy fàtte waaw mu ne qaala alqaadi alimam alqaadi Iyaad nee na rahimahullah maanaam saahibu alquran ay alladi ki nga xam ne dafa miin alquran nekk alquran waaw mu ne mooy ki nga xam ne ngay ànd al mu'alafa waaw miin ko nekk ak moom kuñ di gis yaa ngi alquran waaw sa téléphone yi wala sa kii support yi nga am di déglu waaw même man semaine yi dama koy xaaj waaw semaine bii par exemple trois deux jours yu njëkk yi dinaa jàng xaaj alquran cinq parties comme ni ko waa salaf yi doon defee saxaaba yi wala sept sept xaaj voilà ne man daal li may def bés bii ma naa déglu lii ba pare réviser ko di ko kii voilà beneen bés bii voilà fichier yi may déglu mooy ci teguwaat noonu yaa subhaanallah boo ko defee affaire bi day des insha allah waaye sinon day naaw te loolu mooy wa'du sadiq kon nag nañ jàpp ci alquran nañ ko téye dañ koo foowe waaw waxoon nañ nekk na lu ñaaw borom bi yow may la xéewal bu mag mooy nga miin alquran mokkal alquran def alquran sa dënn ngay sàggane xéewal bu mag googu ba mu rëcc la nag mënatoo ci dara mu ne mes daal di dee rëcc loolu bokk na ci nga xam ne yu ñaaw la nit war na koo moytandiku mooy borom bi de dëgmal na la ak ay xéewalam waaye yaa ko du mooyu wa laqad yassarna al-qur'ana lizikr fa hal bi nee na maa yombala al-qur'an li dikri ngir koy tudd di ko fàttaliku di ko jàng di ko nafar di ci dellu fa hal min fa am na pare ngir def loolu waaye ku pare rek boroom bi tabaaraka wa taala gën a la ko yombalal te waxoon naa la bul jàpp ne ah moom man moom dépassé naa fi ñuy jànge non. non jàpp de dépassé wu non non waaw loolu dépassé wu dépassé woo de ndax alquran moom saa boo ñëwee rek boroom bi fekk na nee maa ko yombal waaw waaw moom eh, ndax borom bi wàccewu ko lu dul lool ak piir la boo xam ne da koo wàcce li yadabbaru ayaatihi waaw borom bi nee na piir boo xam ne man de maa ko wàcc waaw maa ko wàcc anzalnaahu waaw dañ koo wàcce kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun li yaddabbaru aayaati wa li yatazakkaru wa li yatazakkaru ulul albaab waaw téere la boo xam ne anzalnaahu ñoo ko wàcc ilayka ci yow sayyidina Muhammad sallallahu alayhi sa mubaarakun mu ngi barkeel kitee barkeel ci lépp barkeel li yaddabbaru ngir ngeen di nafar ñuy nekk nit ñi nekk ñoo xam dañuy settantal aayaat yi laayaam yi di ci dellu waaw wali yatadakkaru di ko fàttaliku di ko tudd ulul albaab ñan boroom xam sell xam-xam ya boroom sell xel ya yal ñu ci boroom bi boole kon nag ci kaw noonu ci lañu jeexale li nga xam ne mooy bunt bi bii di ñëw ñu gis chapitre bi ci tegu muy chapitre cent quatre-vingt-deux ba léegi di wax ci mbiru alqur'aan yal nañu boroom bi def saahibul qur'aan def ñu ahlullah wa xaasatu